bismillahi irrahmani irrahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su defeem seen rajo ci seen jataay bi mu tuddee riyaadu saalihiin ngeen koy am bés bu jot ci waxtu wi dellu si na ci kàttanu sunu borom tabaraka wa taala dina ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey moo war a nekk suñu fukkeelu daje juróom-ñeenteelu daje bi ñoo ngi taxawoon ci maa yaqu maa yuqra'u fi salaatil janaza kuy jullee néew looy jàng nu gisoon ne kàbbar bu njëkk bi ginnaaw a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim fatiha la kàbbarub ñaareel bi assalaatu ala nabi kàbbarub ñetteel bi ñaan ngir néew bi kàbbarub ñeenteel bi ñaan ngir moom ak ñaan ngir ñi nga xam ne ñoo ko doon taxawe ak jullit yépp tey suñu fukkeelu daje bunt boobu la al imaam Nawawi wéyal rahimahullah mu ne abu abdurahman awf ibn malik radiallahu anhu nee na salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala janazatin fa xafistu min duaihi wa huwa yaqul allahuma axfir lahu warhamhu wa aafihi waafu anhu wa akrim nuzula wa wassi madxala wa axsilhu bil maai wa thalji wal barad wa naqqihi min al xataaya kama naqayta thawb al abyad min ad danas wa abdilhu daaran xayran min daari wa ahlan xayran min ahli wa zawjan xayran min zawji wa adxilhu al janna wa aydhu min wa aizhu min adhabil xabri wa min adhabil naar nee na xatta tamannaytu an akuna ana dhalika al mayit abu abdurahman awfu ibnu malik nee na fekk na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jullee néew mu mokkal ca ñaan nga lii ñuy bëgg a wax loolu li muy tekki mooy sallallahu alayhi wa sallam soo gisee saxaaba yi mokkal yu bari ci moom daawul taf-tafee ya wax déedéet da ko daan teeylu ba nga xam ne mbooloo mi danañ ko mokkal daawu ko wax ci suufit da koy wax ca kaw wax ji day leer wax ji day yéex moo tax ñu di ko ñu di ko mokkale ci ginnaawam wax ji day yeex day leer day kawe moo tax Abdurrahman ibn Awf mi Abdurrahman Awf ibn Malik mi daldi mokkal ñaan gi mu ne daf daan wax ni ca ñaan ga ee yow yàlla noo ngi lay ñaan nga suturaal ko moom mi tëdd noo ngi lay ñaan nga yërëm ko moom mi tëdd ñoo ngi lay ñaan nga jàmmal ko te jéggal ko ñoo ngi lay ñaan nga teral wàccuwaayam nga teral wàccuwaayam ñoo ngi lay ñaan nga yaatal bàmmeelam yàlla ñoo ngi lay ñaan nga nga fóotal ñu suñu mbokk mi ci ndox ak galaas akub sedd noo ngi lay ñaan nga setalal ñu ko ci bakkaar mi yére bu weex niñ koy seetale ci ci tilim noo ngi lay ñaan nga wutal ko kër gu dàq këram gi mu jóge wutal ko jabar yu gën jabar yi mu bàyyi wutal ko mbokk yu gën mbokk yi mu bàyyi bu dee jigéen ñun ñu wutal ko jëkkër ju gën jëkkër ji mbàyyi <laughs> te dugal ko aljanna yàlla na nga ko musal ci mbugalum bàmmeel yàlla na ko mbugal ci musal ci mbugalum sawara saaba bi abu abdurrahman ibn abu abdurrahman awf ibn malik mu ne keroog lu ma ne woon ngéej nekk néew ba maanaam moom daf ne yàllante kon ma nekk néew bii yonent bi tiim di ko ñaanal ñaan yu rëy yi waaw jigéen nag léegi dafa xew ci àdduna da nga gis ko jëkkëram faatu ba muy faatu booba alternance sax xewagut waaye ba léegi pour moom jëkkëram la muy def ay anniversaire rek lu ne mu dugg ca déedéet ku teñ ji góor ñeenti weer ak fukki fan siqatu leen dara ku tenji góor ñeenti weer ak fukki fan séqatu leen dara waaw léegi la fa des mooy ñaan yàlla fekk ko fa mu nekk ëllëg bu la bu la tànnee ngay jabar bu tànnee kenn muy jabar waaye moom ñeenti weer ak fukki fan tenji nga ko amatoo jëkkër waaye damay ñaanal sama jëkkër ji tey la sama anniversaire jëkkër ji déedéet ay yoo amatoo jëkkër loolu Oustaz Ahmed Dame Ndiaye lu jara bàyyi xel la mook nit ku tas jàpp idda ba iddaam jeex ñooyam jabar nekkatu fa jëkkër nekkatu fa loolu moo tax ca ñaan ga nga dégg wa abdilhu euh, daaran xayran min daarihi wa ahlan xayran min ahlihi wa zawjan xayran min zawjihi wa adxilhul janna loolu bokk na ci ñaan yi ñuy wax bu fekkee ñoo ngi jullee néew ba nekk ca kàbbaru ñetteel ba abu hurairata radiallahu anhu ak abu xataada ak ibrahim abu ibrahim moom ci baayam la jële ndax baayam sahaaba la radiallahu anhum mu ñu ne annahu sallallahu alayhi wa sallam salla ala janaza yonent bi jullee nam néew ñu dégg ko mu naan allahumma ighfir li hayyina wa na wa saxiirina wa kabirina wa dakarina wa unthaana wa shaahidina wa xaayibina allahumma man axyaytahu minna fa axyihi ala al islaam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al iman allahumma laa taxrimna ajra wala taftina baada rawahu tirmisi sallallahu alayhi wa sallam bu daan jullee néew daana wax lii ginnaaw kàbbarub ñetteel ba ee yàlla wala ginnaaw kàbbarub ñeenteel ba ee yow yàlla noo ngi lay ñaan nga suturaal ñuy dund ci ñun waaye noo ngi lay ñaan nga suturaal ñi faatu ci ñun ñoo ngi lay ñaan nga suturaal xale yu suturaal mag ñi ñoo ngi lay ñaan nga suturaal góor ñu suturaal jigéen ñi ñoo ngi lay ñaan nga suturaal ñi fekkee jullee gi ak ñi absente eh yow yàlla koo xam ne ci ñun yaa ngi koy dundal ñoo ngi lay ñaan nga dundal ko ci lislaam bu mu ci génn mukk waaye koo ci rey maanaam koo ci faat ñoo ngi lay ñaan nga faat ko alal imaan ci gëm yàlla na weesu islaam ba dugg ci gëm yàlla bu jamono ja faatu eh yàlla yàlla boo ñu xañ tuyaaba ji ñu war a amee ci kii bu ñu ko jullee ba noppi waaye yàlla boo ñu nattu ginnaawam yàlla boo ñu nattu ginnaawam loolu yonent ba daana ko wax sallallahu alayhi wa sallam ñu jële ci abu hurairata radiyallahu anhu mu ne yonent ba daana wax ne iza sallaytum alal mayit fa axlisu lahu du'a bu ngeen jullee néew sellal leen ñaan ga ñaan leen ko ñaan yu rafet waaw moom Abu Hurayrata moom mu dolli ca nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon na ci jullee néew mu naan allahumma anta rabbuha wa anta xalaqtaha wa anta hadaytaha lil islam wa anta xabatta wa anta a'lam bi sirriha wa alaniyatiha wa qad ji'naaka shufa'ahu la faghfir la allahu akbar bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jullee néew bi ginnaaw faatiha jaak salaatul ibrahima ja ñaaral ah, bu njëkk ba ak ñaaral ba mu ni ee yow yàlla néew bi ñu tiim yaay boroomam yaa ko bind yaa ko teg ci yoonu lislaam yaa jël ruuxam tey yaa nu gën a xam ay mbóotam waaye yaa nu gën a xam yim daan wone nun daal ñëw nañ ngir ñaanal ko intervention ñoo ngi lay ñaan nga suturaal ko loolu tam daana ko wax bu daan jullee néew sallallahu alayhi wa ñu jële ci Waa'ila ibn al-Asq radiyallahu anhu mu ne salla bina ala rajulin yunti def leen jiite ñuy jullee jenn waaye ci jullit ya nee na fa sami'tuhu yaqulu yunti baa nga naan allahumma inna fulana ibna fulan fi dimmatik wa habli jiwaarik faqihi fitnat alqabr wa adhaab annaar wa anta ahlul wafaa'i walhamdi allahumma faghfir lahu warhamhu innaka anta alghafuru rahim mbokk yi nan jàng yi ñun ñëpp mokkal ko bu baax ndax ñaan yu rëy rëy rëy la yu yu yonent bi di ñaanal néew bi tëdd moo gën yi ñu def yépp waaw moo gën yi ñu def yépp tabarkal mu ne allahumma yow yàlla inna fulaan ibn fulaan diw doomi diw diw doomi diw tey mu ngi ci sa loxo mu ngi ci sa mu dëkkandoo noo ngi lay ñaan nga fegal ko fitnay xabru ak mbugalum bàmmeel yow day mottali kóllëre ci yow la yem yaa jara sant noo ngi lay ñaan yow yàlla yàlla na nga ko suturaal yàlla na nga ko yërëm innaka antal ghafurur rahim yaay ku bëri sutura ki yaay ku bëri yërmande ki tabarakallah ñu jële ci abdullahi ibnu abi awfa radiallahu anhuma mu ne yonentu ba sallallahu alayhi wa sallam kabbara ala janasati mnitin lahu arbaa takbiraat benn bis day jullee néew boo xam ne ab sëtam la ñeenti kabar la kabar wala doomam la ñeenti kabar la kabar mu ne ginnaaw ba mu kàbbaree ñeenteelu kàbbar ba taxaw na fa taxaw bu tol ni diggante ñaari kabar yu njëkk ya yastaxfiru laha di jéggalul ka muy jullee wa yad'u di ko ñaanal nee na ginnaaw ga mu ne nii la yonent bi daan def kon abdurahman ibnu abi awfa moo doon jullee doomam def lii daan ne nii la yonent nii bi daan def ñu wax ci beneen riwaaya kabbara arba'an ñeenti yoon la kabbar fa makatha sa'atan hatta dhanantu annahu sayukabbir xamsan mu ne mu ne tekk bañ yaakaar ne day bëgg a kàbbar kàbbarub juróomeel mu di sëlmal ci ndeyjooram sëlmal ci càmmoñam ne ba nu jullee ba noppi gaa laaj ko waaw li nga def nag mu ne inni la azidukum ala ma ra'aytu rasulullah yasna duma leen dollil dara ca la yunti daan def aw hakasa sanaa rasulullahi mu ne leen lii la yunti bi daan def sallallahu alayhi kon bunt boobu al imaam Nawawi rahimahullah mi ngi fi doon jàngale jullee néew kabar bu njëkk looy wax kàbbarum ñaareel looy wax bu ñetteel looy wax bu ñeenteel looy wax bu ngeen delloo ci riyaadu saalixiin euh, dangeen ko ca fekk buntu téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar addis ya tàmbalee ca juróom ñeenti téeméer ak ñeent fukk maanaam 940 ba ci 947 mu ñëw ci beneen buntu mooy al isra'u bil janaza mooy gaawe néew bi gaawe néew bi maanaam nit ki bi faatoo euh, dix-neuf heures rek lañ daal jublu ci defar ko bu noppee ñu denc ko al isra'u bil janaza abu hurairata radiyallahu anhu nee na yonent ba nee na asri'u bil janaza fa in taku saalixa fa xayrun tuqaddimuunaha ilay wa in taku siwa dalika fa charrun tadacuunahu an riqaabikum rawaahu wala bokk muttafaqun alayhi abu hurayrata nee na yonent ba sallallahu alayhi wa sallam nee na dee leen gaawe seeni néew dee leen gaawe seeni néew bu ngeen yëgee ne faatu na rek gaaw leen defar ko mu ne bu fekkee néew bi ku baax la woon yokkal ngeen ko mbaaxam bu dee ku bon la woon ngeen gaaw a noppalu ci moom <laughs> est lay ndeysaan yàlla yàlla musal ci faatu ci mbon ñu jële ci Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne kaana sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ida wudiat al janaza faxtamalaha rijalu ala anaaqihim fa in kaanat saaliha qaalat qaddimuuni wa in kaanat xayra saaliha qaalat li ahliha yaa waylaha ayna tashabuuna biha yasmau sawtaha kulla cheyin illa al insaan walaw samica al insaanu la saiq abu abu said al xudri nee ba sallallahu alayhi wasallam su gaaya masaana yanu ab néew gàddu ko di dem yanu jaat ga nee bu néew bi ne ko baax na danaan xaddi moo ni yóbbu ma yóbbu ma yóbbu ma yóbbu mu ne bu fekkee néew ba baaxutoon day wax ay mbokkam fu ngeen ma jëme fu ngeen mën a rasul nee na waxam joojoog yuuxam yooyu nit doo nga ko dul dégg janax yi danañ ko dégg kañe yi danañ ko dégg këlbu yi danañ ko dégg muus yi danañ ko dégg doomu aadama rek moo dul dégg yuuxu googu yuuxu googu coow loolu mu ne ndax bu ko déggoon dee ndax bu ko déggoon di robi sa mbokk <laughs> yëg ne mi ngi yuuxu kon nit ña sànni ko fa daw waaw benn fi benn film ma sax fee jaar jamono yële ñoom Oustaz Saïd li ñoom ñoo ko fi indi woon Assane ñu ko seetaan noonu ñëpp yéemu woon nañu waaye noona Assane film Assane boobu mel noonu la yëf yi mel tabarkal mu nga kon euh, gaaw robi ab néew loolu la ci bunt bi wax lu ama am solo la mu ñëw ci beneen mooy gaaw a fay ay borom gaaw a fay ay borom taajilu xadaa'i ni anil mayiti maanaam nit ki bala ñu koo sang nañu fay bor yi bala ñu koo sang ak a jullee ak a suul nañ fay bor yi allahu akbar waaye bunt boobu mooy bunt bi gën a yéeme ci àdduna tey waaye dinañ ci ñëw bunt bii dafay santaane al mubadara ila tajisihi ila an yamuta faja nañu gaaw defar ko lu dul mu dee deegu bette kon dañ koy bàyyi ba am wóor ne dee na loolu nag ci la bunt bi di dugg mooy autopsie mooy ko faatu deegu bette ñu yaakaar ne kii faatuwul ci lalam ñuy gëstu nag lu ko rey def ko lu mel ni opéré pour xam ba xam dafa naan dara wala dañ koo naq mbaa dañ koo xoj mbaa dañ koo dóor yet yooyu defe naa ne autopsie la ko euh, médecins yi du tuddee professeur Jibi loolu itam bu fekkee loolu amu ca na faatu rek ñu rab ko ca saas summa amaatahu fa aqbarahu abu hurayrata nee na yonente ba sallallahu alayhi wasallam nee na nafsul mu'mini mu'allaqatun bi daynihi hatta yuqda anhu nee na ruuxu ruuxu jullit dañ koy gàll ca bor ya ba baa ñu koy fay maanaam ku faatu ku ne yëgal ne sag ruux dañ koo tayle ca say bor moo tax <laughs> bunt bi yéeme na sénégalais ni mu ñemee bor waxuma la sénégalais sax waaye adduna léegi daanaka ay bor a koy doxal crise mondiale bi bokk na ci li ko ënd ci àdduna ay bor leblante gi ak dugalante gi kenn ku ne doxe ki bor bay jaay say bor ñu jënd say bor loolu dafa bokk ci li la jël adduna néew néew bu tëdd mu wóor ay mbokkam ne kii ameel na barab sàngam nangam ameel na barab sàngam nangam ameel na barab sàngam nangam yooyu ñuy lim te amee ko ci ay bor loolu ay mbokk daanaka mënuñu koo fay ndax léeg-léeg nit génn àdduna tëdd lim yor ci bor daanaka mat na genn wàllu milliard am na ñoo xam ne fi ne ndeysaan euh, oto bi ñuy war bor la kër gi ñu dëkke bor la kos bi ñuy sol bor la ak yeneen bor ak yeneen bor ak yeneen bor tabarkal sàllaw boo demoon ci marché yi nga dem marché sàll nga fekk Moussa Bey nga ne ko ana carnet ñi la yoreel bor mu génne ko buñ ko fayoo ni borom mu bàyyi commerce waaye bor moom ku ko faatuwaale ku ne li feek fayuñu ko li feek fayuñu ko kenn du lu jënd say waaw laissez-passer doo ko am mukk mukk te yori bor moo tax sallallahu alayhi wa sallam daana tiimam néew daan ne kii amee nay borom am ku ne man de ameel na ma mu ne jullee leen seen néew Muhammad du jullee ko amee bor dem taxaw fële tey xoolal tey bu ñëwoon ci sunu réew mii sallallahu alayhi wa sallam tiimum néew bañ wax ko ay borom ci yi mu leb te fa yëgu ko allahu akbar kon boroom noonu am na ñoo xam ne fi ne tey dañuy jënd ci bitig bi génn ci mbedd mi jaay ko kañ ko jaay dellusi ci bitig bi jaay ko noonu rek lañuy ñuy doxale bor yi dugal ko génn rek suul bukki wala sul sul bukki sulli ko ci waxe waay waaw kon bor lu jara daw la nafsul mu'mini mu'allaqatun bi daynihi hatta yuqda anhu ruuhu dañ koo gàll ci borom ba baa mu koy fay ñu jële Xuseyn ibnu ibnu Wahwah radiyallahu anhu mu ne talxata ibnul bara ibnu azib radiyallahu anhuma marida dafa fa dafa feebar fa ataahu nabiyu yauduhu yonent bi ñëw di ko seet ci feebar bi moom Xuseyn mu ne ko inni laa ara talxa illa qad xadasa fihi al mawtu fa azinuni bihi wa ajjilu bihi fa innahu laa yanbaqi li jiifati muslimin an tuhbasa bayna zahraani ahli yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci gaaw a rob nit dafa laajte eh, ana talxa xam naa dafa génn àdduna joxe leen ndigal ñu rob ko ndax ab koor kenn du ko tiye ci kanami mbokkam te amu fa njariñ nañ dem denc nañ dem suuli ko buntu boobu kon gàtt na loolu waaye am na solo te mooy bunt bi wax ci bor boo demee ci alxuraan baqara ba naasi juróom benn junni aay lu topp laa ji ci gën a rëy bor lay régler looloo tax léeg-léeg nga dégg ko ne la waaw ndax ku loru mën naa leb ci banque yi ñu ne la déedéet ndax ku loru mën naa leb te di ca fa teg intere ñu ne la déedéet lan mooy loru lan mooy loru lorum ñun léeg-léeg dañuy jàpp ne rek mooy ñàkk kër wala ñàkk nangam wala ñàkk nangam waaw defe naa ne am na ñu bari ci yéen ñu ci dégg waxtaan wu am solo wi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daana ko ci def ci jënd euh, jënd ceeb maanaam lépp xaalis jënd ceeb sax nee na jëru ko ñu ne ko ndax lan mu ne ginnaaw am nga dugub joo mën a lekk boo lebee lenn lekk ko yàlla euh, sa sa sa bakkan sa bakkan a tax léegi waaye loolee ko taxatul bunt bu am solo la ci dikkoon nit ñi nag léegi koo seen muy dox kos yi bor la karawaat yi bor la dàll ya bor la oto ba bor la léeg-léeg gis ko ki ñaari pasiro ba ñett lay am lépp bor la aj mag gi sax da gis koo xam ne kii fi nekk nii dem nga bor la dikk nga bor la bor rekk tabarkal la boo faatu nag tëdd ñu fab sa yi daal di koy tayle di xaar say bokk fay bokk yi léeg-léeg imaam mooy taxaw rek ne ne kii ku mu ameel bor imaam da koy woyefal trop kii ko amee bor euh, na dem seeti bàcc point jeex na bàcc moom it xamul bor yi waa ji bindu ko woon mus cee waxtaan ak moom mu ne gàddu naa bor yi yaa bëri bor yow bàcc léegi nag suul waaj moom moom moom moom génn ci yow nga des si léegi nag yow bis bu ñu lay suul nag yow kuy gàddu say bor loolu lu ama am solo la bor daal jar naa bàyyi xel moo xam euh, ki faatu la mu xam kii dund nanu fay sunuy bor wàññi sunu lépp tey lekk ci lim yor waaw di sol ci lim yor sant sunu borom tabaaraka taala penc mi daal di jag euh, borom moomu kon foofu la tëdd ñu ñëw ci beneen bunt mooy waaraate wi nga xam ne mooy am ci dëj yi wala bu ñu rabee ba noppi al maw'izatu 'inda al xabr aliyu radiallahu anhu nee na dañoo nekkoon cib néew ca baqiya cib rab ca baqiya nee na yonente ba daal ñëw sallallahu salam aksi nee na toog ñu toog wër ko fa qaada wa qaadna xawla ñu toog wër ko wa maahu mixdara fa nakaza nee na mi ngi yor asiyat jet woo xam ne dafa am bopp mooy mixdara nee na ñu ngi ko wër nee na mu koy cappa-cappal ci suuf moom bant boppa mu yor naan leen ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu min an naar wa maq'aduhu min al janna mooy li gis ngeen yéen ñii toog nii fekkee fekke rob bi kenn ku na ci ñun am nga palaas ca sawara am nga place ci aljanna saaba yi tàmbaleel lox ya afala nattakilu ala kitaabina xanaa kon kay jarul ñuy jullee ko woor ko def ginnaaw ku ne am nga barab foofu mu ne i'malu fa kullun muyassarun lima xuliqa la mu ne jë mu ne mu jël liggéey leen kenn ku nekk fa nga war a jëm ëllëg sunu borom moo lay jàppandalal yoon ba nga mën caa dem mbokk yi ak seen ñu fa war a yëkkati jotaay bi ginnaaw bi leen jaajëfalee jéglu ñépp ñaan sunu borom mu nangul nangul leen defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara ngeen naan doon ci waxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu